waman tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiin amma ba'd fa yaquulu al-imaamu al-xaafidu al-alamu al-xujja abu zakariyaa yaxya bnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wa salaam fil baabil muwaffi salaasiin. an ibni abbaasin radiyallaahu anhumaa fi qissati bariirata wa zawjihaa radiyallaahu anhumaa annahu qaala qaala laha annabiyu sala allahu alayhi wasallam law raajactii qaalat ya rasula allahi sala allahu alayhi wasallama ta'murunii qaala innamaa ashfacu qaalat laa xaajata lii fiihi rawaahu al-buxaariyu rahimahu allahu taala kon al imaamu alxaafiz annawawiyu rahimahullahu taala muy indi nag xadiis bi nga xam ne mooy bu mujj ci bunt bi ñaari xadiis képp dong la woon comme ni nga xamante ne nii noonee lañu ko waxe woon walillahil hamdu wal kon ci jotaay bi ñu génn gisoon nag xadiis numéro quatre cent quarante six non deux cent quarante six ay sab xolisaan quatre cent yi rek laa loolu mooy deux cent hadis ci kanam <laughs> <laughs> gisoon nañ ko mooy hadis sayna Abu Musa al-Ash'ari mu ne yonent mu alayhi salaatu wa salaam kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam idaa ataahu taalibu haaja gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ba léegi ci suñu fanweereelu bunt bi di wax ci wàllu ramm léegi mu teg ci hadis bu mujj bi muy hadisu ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar mu ne waan ibn abbaasir mu ne xadiis bi mu ngi koy ci doomi abbaas bi ah, radiyallahu anhu maa waxoon nañ la bu ñu jooyalee ne doomi abbaas mooy al abbaas ibn abdil muttalibi mooy abdallah li ci jublu ibn ibn abbaas ibn abdil muttalib shayba radiyallahu fii qissati barira ci nettale barira dinañ ci ñëw insha allah wa zawjiha ak sox ak boroom këram jëkkëram ja mu ne taa annahu qaala mu ne qaala laha an-nabi mu ne barira ndaw soo seede <laughs> yonent bi saa saam dane ko law raajantihi ah barira si jëkkër ji moom mbaa doo delluwaat ci moom doo ko dem rek delluwaat ci moom qaalat sayyidatu Barira radiyallahu anha ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ya rasulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ta'muruni lii nii nga ma wax ma delluwaat ci moom loolu loo may digal la loo xam ne manuma koo ba farata bu ma war a topp kon ni mu leere ci yeneen riwaaya yi est loolu la qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne déedéet inni man li am ba def innama ashfa non man damay damay damay ràmmu rek dama koy tinu rek ci yow ngir nga ngir nga defal ko ko yàlla waaye nekkul lu ma lay forcer de du ndigal loo xam ne dama la koy forcer na la lii nga war a def waaw déedéet kon <laughs> léegi ndaw si ne kon xaalat barira ba mu xamee leerlu ne kon mbir mii daal du farata yonent ba lay saa saam daal tegu ko ko ne ko lii ngay doxe ci lu man da ñàkk nii ngay doxe mu ne ko laa lii fii man awma benn aajo amatuma aajo ci sama jëkkër jawoon waaw mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko al-Buxaari al imaam al-Buxaari rahimahullahu taala moom moo ko soloo léegi xadiis bii nii est-ce que al imaam al-Buxaari kese moo ko soloo dañ naan la déedéet al imaam an-Nasaa'i al Abu Daawuda an-Nasaa'i ak Ibnu Maaja rahmatullahi alayhim ñoom ñépp daal dinañu koy solo waaw am na it benn côté boo xamante ne ni al imaam euh, at-Tirmidhi it solo na ko waaw al imaam at-Tirmidhi solo ko euh, rahmatullah alayhi man nga ne waa kutubu euh, sitta so non waa kutubu sitta parce imaamul Bukhari Muslim solowu ko. voilà mooy imaam al-Bukhari imaam Abu Dawud at-Tirmidhi mooy waa sunanul arba'a laa bëggoon tax ñoom solo nañ ko imaam al-Bukhari na ko noon sëriñu imaam Muslim al-imaam ad-Daarimi it saal na koy ta'ala andi na ko nag ci bërëb yu bari ci saxiix bi ah ci bërëb yu bari ci saxiix bi léegi. comme que ci buntu romb lañ nekk nañ jël hadith bi nga xam ne moom la ko indi ci kitaabu talaaq hmm? baabu shafaa'ati nabi sallallahu alayhi wa fi zawji barira man la ko imaamul Buxaari tudde kitaabu talaaq téere fase baabu buntu shafaa'ati nabi mooy rammu yonent bi alayhi salaatu wa salaam fi zawji barira ci boroom këru barira mooy ah gisee barira wax ak moom nag ngir jëkkëram ji ah sonn na de baatu dellu ci moom waaw mu ne haddathana muhammadun mu ne ki ñu nettali mooy muhammad muhammad muhammad bii nag eh, c'est possible mu nekk al imam muhammad ibn sallam ah ibn mooy al abu abdillah al bukhari <laughs> al fiikandiyu wala al baakandiyu wala al biikandiyu muy Muhammad ibn Sallaam al biikandi moom dane imaamul Haafiz ibn Hajar dane eh, kii moom la waaye mu ne waaye nag c'est possible mu nekk Muhammad ibn Bashaar wala Muhammad ibn al-Muthanna lu tax parce que kat hadith bii nii al imaamu Nasaa'i comme niñ la ko waxee bi ko solowee moom da koo solowee jële ko ci Muhammad Muhammad ibn Bashaar te Muhammad ibn Bashar waxoon nañ la moom ak Muhammad ibn al-Musanna bokk nañ ci sëriñu waa kutubu sitta yiñ la limaloon gisoon nañ keroog fan yii Abul Ala Muhammad ibn Kurayb Abul euh, Muhammad ibn al-Ala ah Abu Kurayb moom gisoon nañu ko que ne moom ci la te liñ ko gis bari na Muhammad ibn al-Musanna ak Muhammad ibn Bashar ñoom ñii ci lañu Imaamu Nasaa'i nag rahimahullah da koo solo même hadith bi. jële ko ci Muhammad ibn Bashar imaamu ibn Maaja solo même bi jële ko rahmatullah alayhim jële ko ci Muhammad ibn al-Musanna ak beneen Muhammad bi mu ak Muhammad ibn Xallaad al-Baahili ñoom ñépp ñu ne jële nañu ko ci Abdul Wahhab as-Saqafi nga xam ne Muhammad bii imaamul Buxaari di wax ci moom la ko jële waaw waaye lan moo tax du Muhammad ibn Xallaad du moom li moom parce que du sëriñu imaamul Buxaari kanta imaam Muhammad ibn Bashar ak imaam Muhammad ibn al-Musanna ñooñu ci sëriñu imaamul Buxaari yi la moo tax imaamul Haafiz ne kon nag fa yahtamilu an yakuna al-muraadu ahaduhuma waaye c'est possible man damaa jàpp ne imaam al-Haafiz Muhammad bi ibn Sallaam al-Bikandi la comme ma ko doon leerale ca muqaddima ba ca ba muy commencé muqaddima sharh Sahih imaamul Muslim imaamul Baari waaye c'est possible nag mu nekk kenn ci ñaari Muhammad yi di Muhammad ibn Bashar wala Muhammad ibn al-Musanna ndax imaamul Bukhari yi ku ci nekk ci ñoom sëriñam nga te day jële ci yow te fii imaamul Bukhari yi mooy imaam an-Nasa'i jële na ko ci Muhammad ibn Bashar mu jële ko ci Abdul Wahhab as-Saqafi naka noonu imaam Ibn Maaja jële na ko ci Muhammad ibn al-Musanna mu jële ko ci Abdul Wahhab kon imaamul Bukhari yi te ñoom ñépp a bokk même sëriñ yooyu bu ñëwee ne haddathana Muhammadun mooy waxul ban Muhammad la waaw <laughs> lii lañ naan lan ci xam-xamu xadiis fay mu wala hein wala muhmal ah, man nag doo xaw ma ko ah sax <laughs> mubham wa mubhamun ma fihi raawin lam yusam la borom al Bayquni wax rahimahullah mubham mooy koo xam ne ci càllale bi dafa am koo xamante ni kenn tudd ko waaw sama benn tànta nee na am tànta yu bari <laughs> waaw sama sëriñ nee na teew sëriñ yu bari nga yor waaw sama benn waaye nee na loolu mubham la mooy waxoo kan waxoo sa ak tur kantaam muhmal muhmal mooy loo xam ne tudd nañ tur bi mais comme mais comme que ñu tudd noonu dañoo bari ci sa sëriñ yi xamuñu kan ngay wax waaw muhmal bu ma nee man de moom maa ngi nii bunti ndakaaru Muudu Njaay laay seet ah. amoo adresse amoo dara amoo dara loo mën a teg ci Muudu Njaay ji xamoo quartier ba mu dëkk yow daal nee nañ la ndakaaru rek ah li li oral bi rek wàcc buntu poste carré wala fële ca pompier wàcc taxaw naan moo ana Muudu Njaay waay xam nga Muudu Njaay waay wax na tur mais ban Muudu Njaay Muudu Njaay yi ni ñu feese biir Dakar <laughs> moom mu ne ndakaaru nee nañ ma daal Dakarul dëkk ban quartier mu ne loolu nag xaw ma ci daal kan mooy doomam man fa xaw ma ko sax kuy bàyyam non loolu ma ko sa sama yow dañ naan la tey ngaa jëlaat sa orel bii dellu ba laajaan yooyu yëpp loolu mooy fii nag moom la haddathana Muhammad la imaam al-Bukhari wax kon mën na nekk ibnu Salam al-Bikandiyu mën na nekk Muhammad ibn al-Bashar Muhammad ibn Bashar muy Bundar wala Muhammad ibn al-Muthanna al-Samin Eh, rahmatullah ala al-jami' mu ne axbarana en tout cas daal Muhammad boobu mu ne axbarana xabaar nañu Abdul Wahhab moom lañ la wax sànq Abdul Wahhab ibn Abdil Majid ibn Salt ibn Ubaydillah ibn al-Hakam ibn Abi al-Aas ath-Thaqafi Abu Muhammad rahmatullah alayhi eh? nga xam ne Baghdad la newoon ak Basra moo tax man nga ne al-Baghdadi wal-Basri rahmatullahi alayhi kon nag mu ngi noonu mu Abdul Wahhab qaala haddathanaa Xaalid mu nekk ñu nettali mooy Xaalid ibn Mihraan al-Hazzaa Abul Manaazil al-Basri rahmatullahi alayhi Abu Abdillah an Ikrimata moo ko jëlee ci Ikrima al-Qurashi al-Haashimi Abu Abdillah al-Madani eh, muy eh, Ikrima mu mu mu siiw mi an ibni Abbaas mu jëlee ko ci sëriñam Abdullah ibn Abbaas anna zawja Bariirata kaana abdan yuqaalu lahu Mughiith ka anni anzuru ilayhi yatuufu xalfahaa yabkii wa dumuu'uhu tasiilu alaa lihyatihi fa qaala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam li Abbaas yaa Abbaasu alaa ta'jab min hubbi Mughiithin Bariira wa min bughdi Bariirata Mughiithan fa qaala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam law raaja'tihi qaalat yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ta'murunii qaala innamaa ana ashfa' qaala laa haajata lii fiihi waaw kon nag mu ngi nii am na yeneen riwaaye bii nii imaamul Buxaari indi eh, eh, eh, kii imaam an an an-Nawawi rahimahullahu taala bii mu indi imaamul Buxaari feneen la ko indi mooy même texte même même expression yii mu indi ah <laughs> ndeysaan ndeysaan waaw kon nag mu ngi noonu kon al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala mu ne mu ne ci euh, kon euh, voilà xadiis bi est-ce naa fi ah, man de naa fi loo xamante ne nii waxoo ko <laughs> ah, waaye da parce que am na yoo fi wax yoo xamante ne nii bokkul ak li nga xam ne moom la kii moom la hadith bi imaamu An-Nawawi indi rahimahullahu taala am na loo xamante ne wax nga ko ci hadith bi te new ji ma la wax nga dëgg kon nag nañ ci ñëw waaw nañ ci ñëw rek kon yonent bi kii al al al al imaam Ibn Abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma dane anna zawja barira kene boroom këru barira de kaana abdan ab jaam la woon waaw lii mooy li gën a dëgër wuteeg ñi nga xamante ne nii dañ la nekkul woon jaama waaw parce que euh, lool moom njuumte la waaw loolu njuumte njuumte la kene moom mii doonul woon jaam si jaam la woon waaw jaam la woon léegi ci gàttal quoi léegi nag euh, euh, jaam la woon moo tax alimaamul Buxaari yi daal di indi ay buntu baabu xiyaaril amati taxtal abdi daal di euh, dogu ci loolu te ni kii moom ab jaam la woon riwaaya imaamul Buxaari kii nii dafa leer bu imaam Ibn Abbas bi kantaar yi nettali naan imaam sayyidatu Aisha radiyallahu anha loolu wax ne doon woon jaam loolu moom eh, non eh, kii moo ci eh, raawi bi moo juum waaw raawi bi moo juum ndax loolu moom man na nekk que moom moom moom moom du jaam boroom xam-xam yépp ne moom jaam la gaay ne du jaam déedéet loolu al aswad moom moo ci juum waaw rahmatullah alayhi moo ko jële ci sayyidatu Aisha waaw ba pare daal di ci foofu mu ne moom nekkuloon jaam waaw te ñépp moo na imaamul Bayhaqi ne xaalafal aswad an-naas fi zawji Barira wala xaalafal aswadu an-naas fi zawji Barira waaw mu ne nit ñi dañoo dañoo dañoo wuteeg al aswad mi nga xam ne rahimahullah moo la moom dafa wuteeg nit ñi mooy ñi solo xadiis bi yépp keneen soxnaay jëkkëru Barira jaam jaam la woon moom mu ne du jaam waaw moo tax imaamu Ahmad mu ne. Euh, euh, euh, wér na que ne al aswad de soloo na ne moom moom libre la woon nekkuloon jaam moom kesee ko wax waaw mu ne wamaa jaa an fa laysa bi dhalik waaye li jóge ci ñeneen yi yeneen ñi ko soloo yépp dañ ne jaam la woon waaw ba pare mu ne te wér na ci mawlaana ibnu Abbaas comme xadiis bii wa ghayri ak ñeneen ñi du moom te ne moom jaam la woon te loolu boroom xam-xamu Medina yi moom lañu moom lañu toxal radiyallahu mu ne nag imaam Ahmad te waa waa Medina nag bu dee dañoo solo benn mbir doxe ko looloo gën a wër ndax ñoo gën a xam ni mu waaw <laughs> ndax loolu lépp problème bi mooy wax ji mooy waaw parce que boo nee jaam la comme li waa jamaahir wax loolu garaaw mooy eh, ñaari jaam yu yuy sëy hein kenn ki libre am na droit euh, ndaw si wala waa ji am na droit ne man nag. dootuma séyatee kii parce que bokkatuñu mooy jaam xam nga jaam dañ laa moom alors que ki nga nekk ki ki nekk libre kenn moomu bu ko neexee bu dee daa jënd boppam wala bu jógee ci njaam bu ko neexee am na choix bu ko neexee des ci sëy bi bu ko neexee tas waaw loolu nag mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër waaw loolu mooy li gën a dëgër même bu dee ne Hanafi yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne non jaama ñàkk a jaama ci yem moom mën naa tànn quoi <laughs> moo daal imaam Ibn Battal mu ne boroom xam-xam yépp dëppoo nañu que jaam bu jigéen bi bu nee ne dañ koo libéré jëkkëram nekkoon ab jaam am na choix bu ko neexee tànn des ci sëy bi bu ko neexee mu génn ci waaw bu ko neexee mu génn ci sauf que eh, ñi nga xamante ne nii. mooy xanafiya euh, yi ñoom rahmatullah alayhim dañ ne loolu mu nekk jaam ak ñàkk jaama ci yam waaw mu nekk jaam ak mu nekk mu ñàkk nekk jaam moo ci yem voilà mais loolu euh, ginula dëgër insha allahu taala li nga xam ne daal moo dëgër ci wax ji mooy ne bu dee ne ki nga xam ne jaam la moom dina am choix alors que bu dul jaam amut choix waaw mooy day des ci sëy bi voilà mooy parce que sinon ban sëy moo fi am ban sëy taxaw <laughs> ban sëy moo fi taxaw bu dee ne dañ naan voilà léegi daal ku toog ba ci ban nga am choix daal waaw bu la neexee nga daal di des bu la neexee nga daal di fi nga daal di daal daal naa waaw waaw oh, ñoom dañ ne ku fiwu na yi nañu ne waa ndaw si dina am choix moo xam ki nga xamante ne moo doon jëkkëram jaam la wala du jaam parce que bu dee du jaam kooku bu dee ndaw si jaam la woon jëkkëram nekkul jaam léegi moom mu mu naan di mu daal di libre kooku kenn manu ko ne waa léegi comme que libre nga mën nga tànn déedéet parce que ñoom ñoo bokk ñoo bokk niveau voilà alors que bu dee moom moo nekkoon ñoom ñaar ñëpp jaam lañu woon jaam di libre ndaw si libre bu boobaa moom bokkatu la kenn ko kon nag mu ngi noonu waaw kon ndax ñoom ci hadith sayyidina al aswad ibn yazid boobu mu jële sayyidatu Aisha ci lañu euh, sukkandikoo ne waaye parce que euh, daal moom jaam doo nekkuloon jaam jëkkëru Barira nekkuloon jaam loolu moom gënu la dëgër wax nañ la ko que ne li dëgër mooy ne jaam la woon wallahu taala alam léegi nu des waaw mais kii moo doon zawju Barira ñu ne la wax na ko wax na ko hadith bi wax na ko nee na nee na imaamul uh, Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma nee na anna zawja Barira kaana abdan ab jaam la woon yuqaalu lahu Mughis boo xam ne Mughis dañ ko noonu mooy Mughis la tudd waaw mooy Mughis la tuddoon moo tax am na ci beneen riwaaya boo xam ne ci kitaabu talaaq ba léegi imaamul Buxaari rahimahullah baabu alhamdulillah xiyaarul amati tahta al abd foofu mawlaana ibnu Abbaas mu ne kaana zawju Bariirata abdan aswada yuqaalu lahu Mughiith abdan li bani fulaan mu ne boroom këru Bariira de jaam la woon boo xam ne bu ñuul la woon bu ñu doon wax Mughiith waa diw ñoo ko moomoon moom waa diw ñooñu nag boroom xam-xam yi dañ cee wuute waaw dañ cee wuute waaw ñoon la am na ci riwaaye yoo xamul ne dañu ne kaana abdan aswada li bani al-Mughira waaw te imaamu Tirmidhi moo ko solo ne jaam la bu jigéen boo xam ne waa banu al-Mughira ñoo ko moo war waaye riwaaya bi nga xam ne Husaym moo ko jële ci Sa'id ibn Mansur moom dane wa kaana abdan li ali al-Mughira min bani Makhzum ab jaam la woon ñeel waa kër Mughira bokk ci waa banu Makhzum mu ñëw ci hadith boo xam ne al imaam ibn Manda rahmatullah alayhi moo ko solo mu ne Mughith mawla Ahmad ibn Jahsh Mughis ki doon kilifaam ki doon jaatigéem mooy Ahmad ibn Jahsh mooy frère Sayyidina Zaynab Sayyidatuna Zaynab bint Jahsh waaw radiyallahu anha soxnaa Yonent bi alayhi salaam ah waaye léegi nag sauf que affaire bi nag fii nag mooy affaire bi <laughs> waaw moo tax al imaam Abu Dawud soloo na ko mu jaar ci al imaam Ibn Ishaq mu ne moom Abdu la woon jaam la woon boo xam ne mu nga woon Mughis abdul li ali abi Ahmad ci waa abu ahmad mooy ñële rek mooy ahmad ibn jahsh abu ahmad la ibn jahsh voilà <laughs> abu ahmad ibn jahsh léegi nag am ñu ne mawla bani mutin comme daal imam ibn abdil bar wax waaye ku mel na al imam al hafiz bu mu tuddee lii ci al fath dane wal awwalu athbat li sihhati isnadihi mu ne bu njëkk bi nag bi imaamu tirmidhi wax ne li banil mughira loolu mooy li gën a dëgër ndax wéru sanadam kon daal ci gàttal mu ngi noonu mu ne tam di dajale wax yi day jafe parce que tribu yi dañoo bokkul sax voilà bu mooy bokkuñu léegi kon daal ci gàttal affaire baal bokk léegi kon Mughis kon xam nañ ne Mughis jaam la woon bu ñuul boo xamante ne euh, euh, moom euh, dañ koo moomoon léegi imam ibnu abbas mu ne kon anna zawja barira kaana abdan ab jaam la woon boo xam ne yuqaalu lahu mughith mughith lañ ko doon wax mu ne ka anni anzuru ilay mu ngi mel ni bi ma leen koy nettali nii nettaleen man ibnu abbas mu ngi mel ni maa ngi jaay maa ngi dundaat jamono yo ma ko doon gis jamono yonent bi alayhi salaam mu ngi mel ni maa ngi koy gis di xool jëme ci moom yatuufu xalfaha muy dox di topp Barira fu mu jëm rek mu topp ci gannaawam ndeysaan mu géer a foor yab kii way way mu ngay jooy wa dumu'uhu tasiilu di dox ci mbedd yi Barira daal fu mu dem rek jëkkëram ja woon topp ko ndeysaan ndax Barira da koo bàyyi comme que euh, libre na te Sayyidatu Aisha moo ne woon comme que laa ne woon mukaataba ak ay ñi ko moomoon ñoom bari la benn jaam bu jigéen la woon nettaleem siiw na xaadisatu ifki tudd nañ ko fa ak nettaleem yi ak ba nga xam ne yonent bi alayhi salaam ci lañ indi benn ndawal indi ko ci kër ga yonent bi saa salaatu salaam ñëw fekk euh, ci euh, cin li yi ndawal gi ñu ngi ko mu ngi bax ah mu ne mu ne euh, ngir ñu servir ko su ñu ko noonu lii bariira lañ ko lañ ko joxoon lañ ko jox kii nu mu tudd euh, cadeau mu ne moom euh, ci moom euh, sarax la waaye ci ñun hadiya la voilà mooy nga xam ne ji al jihatul munfakka voilà loolu boroom xam-xam ni dañuy dañ koy dañ koy toppatoo ci yi nga xamante ne wàllu yéene ak loolu bari la ko ko jox moom la koo sarax waaye bariira bu ci jox ngir yonent waaye saasaam lekk ci loolu hadiya lay doon kon nag loolu loolu lépp mooy ndaw soosu nga xam ne keroog ay ñoñam biñ ne waay Sayyidatu Aisha mu ñëw comme que dafa defal mukaata ba mooy eh, ñu d'accord mu joxe som am lu mu joxe bu matalee la mu war a joxe mu lii ma Sayyidatu mu ñëw wax ko Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ngir mu jàppale ko ci mu ne ko mën naa ko waaye ci kaw al walaa mooy méngoo gi alliance bi maa koy moom gaa yi ne ko mukk waaw mu dem wax ko ña ko moom ñu ne ko mukk laa wax alliance bi ñoo koy moom moom du ko moom yonent bay saar salaam ñëw laaj ne lan la mu nettali ko li muy nettal loolu dañ ci xam ne jigéen soxlawul tout le temps transaction bu muy def il faut baayam nekk dina wala baay wala du mahrama waaw loolu amul waaw léeg-léeg nag gars yi dañuy ñëw naan wala pays sàngam te loolu man gëwuma ko voilà parce ñoom euh, tubaab yi lépp loo xam ne lay yàq sharia ak lu koy gàkkal ci loolu lañ dëkk naan Arabie ah saoudite walla jigéen gi il est ñuy suite tutelle ci lépp lu mu war a def il faut mu am góor bu nekk ci ginnaawam man loolu ñu ngi koy wax mais man de toute façon ñooñu seeni wax ci man jar na làq ganaar voilà voilà waxi yéeféer yi wax ci say noon leen nga tëb di leen dugg ak yooyu mais ci kaw que ne loolu lii xadis bi dañuy wax ne mooy ak yeneen xadis yu bari que ne boroom kër gi soxlawul sa jëkk jabaram tout le temps lépp lu mu war a def da ko wër yëpp yonent bi alayhi salaam ñëw na ba wax ceeb Barira ba pare yonent bi alayhi salaam ak si laaj ne ko lan la mu nettali ko ni mu demee te Sayyidatu Barira wax na Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ba mu wax ko li mu koy wax mu dem wax ak ay ñoñam ña ko moom ñooñu bañ ne non walaa bi ci quoi condition que ne walaa bi ñoo koy moom mooy méngoo bi ndax loolu dafa nekk mooy nga xam ne nit ki bu faatoo jaamam boobu kesee fi wala jaam bi faatu kenn nekku fi moom mooy waliyu waaw moom mooy moo koy moo koy moo koy doon ak ainsi de suite ak yooyu léegi ñoom ñu ne ñun nag ah dinañ nangu li Aïcha wax radiyallahu anha mais nag sauf que méngoo gi mooy yow boo faatu woon amul kenn ko la doon ñun loolu ñoo koy moom avantage yi koy jóge ñoo koy moom yonent bay sa sam mer daal di yéeg ci euh, euh, minbar bi ci la waxoon waxam ji siiw ja maa baalu aqwaamin lan mooy ndayu ay nit di wax ci eh, eh, eh, loo xamante ne àtte yoo xam ne nekkul ci téere bi yàlla bi bépp charte di teg ay charte yoo xam ne laysa fii kit laysa fii kitaabillah newul ci téere bi yàlla bi kullu charte laysa fii kita kullu laysa fii kitaabillah fa huwa baatil wa huwa baatil fala huwa baatil walaw balagha mi'ata shart bépp condition bu ñu teg ak condition bu ñu teg diggante nit ñi neen la bu nekkul ci téere yàlla bi mooy dëppoowu lépp téere bi yàlla bi ak sunnaay yonent bi alayhi salaatu salaam ndax téere bi yàlla bi ak foofu sunna ci la waaw foofu condition boobu baatilu neen la baatilu neen la nul et non avenu nul et non avenu nul et non avenu waraw balaa la même jot na mi ata charte sans charte téeméeri condition yu yàlla àndul loolu moom dafa xaraam amul mooy par exemple man paa diwu ne la ñoom dinañ la may seen doom ah ñu jigéen da nga koo bëgg waaw léegi can bi moom dañ ñu jox cinq millions kër nangam ak nangam iPhone oto ay Tesla xam ne boo koy wax sax di waaju échoué Tesla <laughs> électrique